ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa kam ahlaknaa minal quruuni min ba'di nuuhin wa kafaa bi rabbika bi dunuubi cibaadihi xabiiran basiiraa suñu boroom tabaaraka wa taala ginnaaw bi ñu waxee li nga xam ne processus ni nga xam ne noonu lay jaaralee ñi nga xamante ne ñooy bu bëggee alak am réew ni nga xam ne noonu lay doxale ñoom bàyyi leen nag ña nga xam ne ñooy nooseur yi kat yu mag yi nga xamante ne ñoom lay deg nag mbir yi tegu ci seen kaw gannaaw bañ leen leeralee li ñu war a topp ñu ne ñoo ko fi leeral lañ deful ba pare nag di jàpp ne nag fa fasax wu fii ha ba pare nag ñu daal dafay kàccoore yàq fa ay yàq yu garaaw ba pare tudd ko nag ay réforme audacieuse voilà lii day wane ne vraiment ñu génn ci nga xamante ni jéng yi nga xamante ne nii yu tardé yi nga xam ne ci lañ ne dara kenn moyen moyen âgeuse mooy askan woo xam ne daal ñoom daal na seen maam ya doon dunde temps temps yi nga xamante ne temps l'empire romain temps yooyu nga xamante ne avant sax ñoom Descartes ak gaa yooyu yu yàgg yoo yële mooy nga xam ne ay temps cinq cent ak mille ak ak neuf cent ya yooyu ñuy dund ak la mooy trois cent ak l'antiquité daal ñii daal ci yooyu la ñuy dund ñu jàpp ne ñun daal bi ñun dafee légaliser yu bon yi loolu mooy wane ne daal mooy ne ñun daal daal ñuy nekk ñoo xam ne ñu libre la ñu dee ñu civilisé jàpp ñu yële nag ñoom civilisé wu ñu. ñu boroom ne nag yoolu nag mooy fasaqu fii haa ñu daal di fay yàq fa dammarnahaa tadmiiraa ñu daal di leen alak alkande gu rëy mu ne nag wa kam mu ne kon ci laaya fukk bi ak juróom ñaar mu ne wa kam ñaata ahlëk naa laa alak min al quruuni ci ay xeet yoo xam ne jaaroon nañ fi min ba'di nuux ginnaaw seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam ak a bari ñoo xam ne nii laa leen jaare woon mooy mutrafu haaya mooy saa boo gisee al quraan di wax wa qaala bi wax mooy yonent ba mu yónnee ci ñoom wax léegi nga dégg wa qaala mu wax al mala'u mooy gàngoor ga yoroon pouvoir ba waa showbiz beek waa ñu yor alal jeek ñene ñoo yor wàllu diine gi te teg lépp ci caaxaan loolu noonu di mooy borom bi topp ñi nga xam ne mooy bakkanu gaa yi li neex bakkanu gaa yi kese mooy ñooñu noonu ñooñu la ñooy mutrafuha de gaa yoo yële la kon nag suñu borom ne ñaata yoon man laa alak ci ay xeet yoo xam ne ginnaaw sey seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam wa kafaata doy na bi rabbika ci sa borom bi dunuubi ibaadihi ci ja di bakkaaru bo jaamam yi amul kenn koo xam ne say bakkaar borom bi nekkul koo xam ne xabiiraa ku ko pe ku ko ku ko ku ko dënkumpala ku ko xam la de basiiraa ku koy mooy amul benn benn bàkkaar ñoom ñii ku ci mérité mbugal mi kenn rëccu ci waaye ki nga xam ne am na ay bàkkaar yu mu def borom bi nar ko koo jéggali borom bi loolu lépp peeg na waree te ku ko xam la ku koy gis la mu ne man kaana yuridul ajila yéen nit ñi nag maa ngi wax ak yéen léegi ah balaa balaa àddina bee wees balaa sa dund yow bul xaar naan àddina bi mais ñaata millionnaire ci des déet yow loolu concerné la xoolal yow sa dund gii te xamoo kañ ngay dee minute bu ne man nga cee dee fexeel jaamu sa borom looloo la concerné wallahi boo deewee di nga xam ne yaa nga doon laaj amul njariñ moom nag ñu borom di ñu wax li am njariñ mu ne man kaana képp koo xam ne nekk na yéen yuridu di nam bëgg alaajilata li nga xam ne mooy lu gaaw a jeex gii nga xam ne mooy àddina gii nii nga xam ne moom daa gaaw a jeexan ah, waaye àddina te lool gis nga nit ñi même yéeféer yi sax dañ koy xam di ko wax naan ay waay il est mort malheureusement il est fauché il a été fauché à l'âge de 60 ans à jeune ndax bu dee yéeféer yi moom réewu tubaab yi moom 60 ans jeune nga dañuy jàpp ne kii vraiment moom mooy mooy mooy pas jeune ou 18 ans mais quand même waaw waa ñu jeune la quoi ah, bu dee ñun ci ñun mooy kooku moom wax dëgg yàlla kii kii gudd na fan <laughs> voilà kon nag man kaana yu yuridu képp koo xam ne dafa namm te bëgg alaajilata mooy ci alaaxira gii mooy li ngay jëf ci àddina gii li ngay jëf képp koo xam ne yow àddinaa la ñor mooy même li nga ne dangay ngay jaamu yàlla sax du dara fii mu ne comme naafiq yi nga xam ne ñoom affaire yi mooy ne gis nga bu ñu xamoon ne réew mii dooy jullite fi ëpp te tamit mën nañoo am seen mbiru àddina mën naa yéwén te dox ñu am notoriété te boo xam ne bu l'islam boo xam ne même buñ ngëmul dara lu ci ne moom moom dañuy nekk yéefar léegi wane ko bu bees dañuy ndax ay yéefar lañ mais dañ koy wane mais comme ko xam nañ ne fii moom foog ngay rukkoo ak sujjóot te ne waxoon nañ la ñoom fu ñu dem ña ñu mel rek noonu la ñuy fexee mel bu dee fii ay murid lañ mu fexe waree fii ne jullitu waaye moo gën a gëm sëñ bi la bu jàpp ne moo gën gëm say naa cheikh radiyallahu anhu ma léegi nag affaire mooy moom noonu lay def bu dem naafiq la mooy fu mu dem rek ay bu demee foo xam nañ naan ñii moom ay ibaadu lañ mu fexe gëm ne wayaw fii moo fi mooy kooku noonu bépp koo xam ne ci loolu ngay jëf bu dee ne yow sa notoriété mooy yëfu àddina kese nga ciy bëgg ah borom bi xam moo tax suñu borom yonent ma saa saa waxoon ci hadiisu nii man kaana hijratuhu képp koo xam ne ak hijraam mooy leen ko waral mooy jigéen bu muy kii wala biir àddina kooku la loolu la ci am. kon lu mel loolu lay wax man kaana képp koo xam ne dafa bëgg al aajilata àjjina àddina gu gaaw a jeex gii te jeey gaaw ajjalnaa lahu fiihaa maa nashaa dinañ na xam ne ngëm yàlla googu muy mbubboo ak jëf googu muy mbubboo borom bi nee na ajjal naa la lahu man maa ko koy maa koy e, gaawalal lahu ñeel ko mooy mooy ci mbiru poñeetu àddina mi ma fii haa ca moom àddina maanasa mais li ñu neex moom li mu bëgg bu mu foog ne li mu bëgg yande même ki nga xam ne àddinaa ko tax a jóg borom bi nee man li ma neex laa ko ciy defal laa koy gaawalal defal ko ko <laughs> li man nurit ku ñu soob nag ci suñu jaam yi nag loolu na de mooy képp koo xamante ne borom bi da koo bëgg a alal comme ñi mu wax mutrafu haayo da leen di defalal affaire yi mu gaaw ñun si si ñépp di dox ngir lan jàpp leen loxo ci poche mooy istidraaj léegi nag mooy nag léegi nag mu des beneen mooy li man nurit bi ñoo xamante ne nii mooy ñi borom bi dugg bëgg dugal safara walla yawmal qiyaam mooy ñooñu moom dañu di gaawal affaire yi ñu foog na nag mbir yi nii la te lool li neex borom bi kese lañ ciy am moo tax dañuy am ay objectif walla lu ne sonn ci kii mais duñ ci am lu dul da peu quoi walla lenn après ñu contenté wu de lool buñ nee ba ci biir ñu ray seen bopp sax kon nag mbir yaa ngoog summa ginnaaw gi nag ginnaaw waajooju nga xam ne soit naafiq la walla ab yéefér la boo xam ne àddina kese boo ko waxee àllaaxira sax mu mer léppam projet yëpp fii la léegi suñu borom ne man maa àddina ma li ñoo neex li man nuriid ci loo xamante ku ñu neex nag ci ñoom moo tax da ngay gis yéefar yoo xam te dañoo pauvre amuñ tous malgré tout ñoo dàq weddi borom bi kon foog na ngay weddi borom bi mu defal la ay xéewal yu bari ay alal ak ku ko soob ñoom kese lay defal lam koy defal summa ginnaaw gi nag jaal naa ñu defal ko lahu ñeel waajoo jële jahannama jahannama yaslaha fa lay dugg mazmuman nekk koo xam ne ku ñu ŋàññ la madhura ku ñu dàq la ci yërmande borom bi tabaaraka wa taala kërub yërmande ba àjjana de waman waaye képp koo xam ne araadal aaxira mooy say jëf fii boo nee jullit nga nekk ci biir jullite gi yow liñ ciy gëm lañ ca namm mooy alaaxira dig ba borom bi diggee ne yawmal qiyaam ku ñëw gëmoon ma dinaa la fay lii wasaa sa'yaha wasaa la sa'yaha te mu jëf jëfi jëf jëf nga xam ne mooy jëf alaaxira ndax dafa am jëfi alaaxira mooy jëf yi nga xam ne mooy gërëm yoo borom bi tabaaraka wa taala ya yelloo ka nga xam ne mooy dem gërëm nga borom bi diggee yawmal jëf mooy jaamu yàlla dig de nekk ci digle yi tey sori tere yi mu ne kooku wëhuwa ta moom nag mu'minun shart mooy ñëw moo la xam nga yéefér mën naa taxaw julli jot mu taxaw julli koor jot mu taxaw julli mais est ce que dina baax du baax lu tax wëhuwa mu'min la amplirul mooy gëmul yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëmul borom bi tabaaraka wa taala waxoon naa la même ay naan gëm na Seydina Isa loolu tus ku weddi benn yonent moom nga weddi ñépp ci yam ku ne woon gëm naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mais gëw ma sayyidina Ilias mooy de toute façon yow yéeféer nga walla ak luñ la mën di wax kooku moom yéeféer la kon nag loolu la wub wa mu'min moo tax képp ku naan yawut yi ñoom gëm nañoo kii yi moo yow xamoo li ngay wax demal toog fa ulaa'ika kon nag mooy mu jëf jëfi alaaxira mooy jëfu yoo xam ne bu koy àggale ca ngërëm nga borom ba digg alaaxira wa huwa tawa mu'minun fekk mu gëmoon borom dekk yonentam alayhimu salaatu wassalaam fa ulaa'ika gaa yooyu lee kaana nekk na sa'yum seen jëf seen yëngu yañ doon def ngir borom bi mashkuraalu borom bi di sant la lu muy nangu la de kullan mu ne nag lu ci am ba des nag mooy gis nga ñi ñu fi njëkk a tudd ñi nga xam ne àddinaa leen ñor li nga xam ne allaaxiraa leen ñor mu ne kullan ku nekk ci ñaar ñii nag nu middu haawulaa yi ñun ñooy tëbb di yokkal di defal haawulaa ñee wa haawulaa ak ñeneen ñi ñi min ataa'i rabbik ci li nga xam ne mooy ci sa mayu borom tabaaraka wa taala mooy lépp loo xam ne moo tax yéeféer bi li nga xam ne moom lay nekk ci mayu borom bi tabaraka wa taala santé fer santé de fer mu am ngóor yaram waaye tamit mu am ak xéewal boo xam ne ay poosam ay dundam ak yooyu di baax loolu borom bi moo koy defal jullit waaye moo koy defal yéefér koolu la moo tax mu ne maay tëbb ci ñii ak ñee min ataa'i rabbika ci sa mayu boroom loolu la wa maa kaana ataa'u rabbika te sa mayu boroom nekkul mahduura loo xam ne dañ koo tënk tëj ko fenn ne ñii kesee koy am loolu amul ku la wax loolu ak ngëm yàlla ak cellte mu ngi ci famille diw foofu la ne newul feneen lu nekk ci kër gi kuy seet yiw feneen amu fi kooku na xam ne moom li muy wax xamu ko te loolu moom mooy demewul noonu ndax maa nekk ataa'i moru mayu borom mahduraa boo xam ne dañ koo tere ay nit daal di koy tëj ci ñenn ñi déedéet waaye gis nga nu mit di haulaay wa haulaay mooy tëbb leen defal mooy moo leen seetaan ay lëndëm kese nekk ci yéeféer yi mu mel ni su tout le temps luñ ciy a nekk muy gën a ci ñoom ñuy gën def lu mbonte saa su ne waaye wa haulaay gàttaa jullit ñi moo leen tëbb ay leer di leen defal ay xam-xam waaye di leen saxal may leenu gëm yàlla ak yaakaar yàlla ak yooyu noonu nag loolu lépp ci mayu borom bi la ne kon nag ma ne laa tajaal mu ne undur xoolal kayfa naka naa la ñu gënalee ba'du ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'dim ci leneen li mooy xoolal rek ci àddina bi yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi xoolal borom bi tabaaraka wa taala narka la gënalee rek lenn li ci ñeneen ñi mooy ci li nga xamante ne mooy wërsëg mooy wërsëg moom gaa yi tolloo la wuñ ko ñépp ba ko xam fii mu ne moom waa ji am ay kër almari am ay ay ay paxero am li nga xam ne da ay lombar gi xëyee liggéey day day ñaan paas wala boog day xaar def stop bu ko gaa yóbbuwul kenn du dem xam nga ne ñooñu moom leer na kene àddina bi moom yemuñ ci wàllu mayu àddina loolu moom jarul du leeral ku nekk ku ku gis nga ko kon nag mu ne xoolal rek faddal naa naka kay fa naka faddal naa laa gëne la ba doom leen ci ñoom alaa loolu mooy ci mayu àddina waaye loolu mooy ci li feeñ nii pour géefér yi man koo xam waaye naka noonu baatin bi moo rëy mooy yi nga xam ne ak gëm yàlla mayu baatin mooy gënale gëm yàlla wóolu yàlla di sant yàlla di wéeru ci yàlla loolu nit ñépp tolloowuñu ko te loolu mu tamit lu leer la ala baadin suñu waroom moo ko def ci ñeneen ñi walal aaxirat waaye lu mu ci man di demee fii ci àddina waaye mooy may yooyu ma gënalee ñenn ñi ci ñeneen ñi moo tax loolu du lool mooy ëppalee waaye déppul ne maa ko gën fa yàlla parce que maa ko ëppalee dollar loolu déedéet lool de déedéet mooy yaa ko ëppalee am na boog surplus bu mu amul walal aaxirat waaye lu man di dem na xam ne alaaxira ak akbaru moo gën a moo gën a rëy darajaatin moo gën a rëy dara darajaayet ngir way jullit ñi wa akbaru la te foofu fa la gën a màgge te la gën a màgge ak ngëneel mooy ngëneelu allah àddina amul njariñ noonu ci lu bari boo ko ji deful ci ngëm yàlla waaye fa gën a màgg te tax ñuy wax ak ngëneel mooy yàllaaxira ku la fa gën moom gëm raw na la ba faw mu ne kon nag firmaa ngoon laa tajal bul def ta bul jàpp mukk ma allah ak borom bi di ut ilaahan beneen yàlla aaxara keneen mooy di ko bokkaale bu ko defee fa taxu na di nga mujj toog nekk mazmuuman ku ñu ngàññ maxzuura koo xamante ne nii ku ñu gàcceel la ku ñu dono wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama